li am solo mooy fa nga koy dugal hada qawlu kadibin loolu waxu nar la waaw bu dee ko koy wax ku xam la moom kazzab la waaw mooy narkat international la waaw ak ku ko mën a nag ak lu mën di lu mën di sant lu amul la waaw <laughs> yéen daal bu leen seet booy ut daal utal waaye après nag seetal fa nga koy dugal na la loolu waxu narkat la waaw daa bëgg alal ja ngeen alal jooj comme que moom da cee gis boppam gars yi dañ ko ciy jox te tamit da ciy faj mbiram ndax moom lañ ko assuré euh, euh, projet yi taalibe yi ku nekk di participer mu wax leen daal lu gën a gaaw rek fu ngeen amee baax na l'essentiel fu ngeen koy dugal te mooy fa ngeen koy dugal mooy ci man bu ngeen ma ko joxee rek baax na loolu mooy waxi caaxaan dëgg-dëgg <laughs> waaw <laughs> waaw wala def leen lu xaraam waxoon nañ ko caaxaankat bu mag boobu nga xam ne Sénégal la nekk. nekk moom moom moom kazaab yi ne foofu yëpp moo ci gën a garaaw waaw moo ci gën a reew moom dafa réew moom moom dafa réew mag mu réew liñ naan dafa réew moom moom moo ko dal waaw mag mu réew la lu ko neex lay waaw waaw mooy lii nan ngay dégg hadiis yonent bay saa saam yu leer yi après nga ne nit ki man naa jaay boppam ngir dundal ay mbokkam wala ngir mën a dund loolu kooku loolu mooy nar yi gën a leer waaw yi gën a leer yi masula exister mooy loolu waaw moo tax yonent bi alei ne man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wala yaqbalu llahu illa tayyib waaw ma ne déglu leen ma man rasulullah mooy wax léegi ñun kan la ñuy déglu ndawal yàlla li dañ war a déglu wala nit yoo xam ne dañuy mubboowoo ci moom te sori nañ lim jàngal wallahi yonent way saab saab façon nit yu <laughs> façon nit yu mel nii poussière yonent way saab salaam bu ñu deewee ci noonu duñu ko gis waaw mooy lépp lu mu jàngale gaa yi ñëw di ko rendi bëccëg bëccëg ba pare jàpp ne ñoom ñoo ko gën jege quoi wallahi yonent way saab saab façon yooyu ni mu leen jéppee di leen a jéppee jéppi koo xamante ne ni <coughs> wal iyaazu billah <coughs> léegi nag mu ne kon déglu leen ma te moom la borom bi ne moom ngeen di roy mooy seen royukaay la kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dëgg-dëgg nekk na pour yéen ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam uswatun royukaay bi gën a baax. kon borom bi kii la wax mooy suñu royukaay mu ñëw nag képp ku saraxe. lu toll ni tàndarma lu teey te borom bi du nangu kon lu dul lu teey waaw waaw walla xadiis ba doon wax naan boo fi indee sa alal joo xamante ne nii baaxul nga ne danga koy aje day am aji woote gat ju lay woo naan la hee yow diw <laughs> laa labbayka wala sa'dayka <laughs> waaw laa labbayka wala sa'dayka xam nga da ngay ñëw xam nga booy agsi non moom ñan non non loolu non loolu moom moom ñëpp nga na moom <laughs> waaw waa ji day ñëw <laughs> naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata wal mulk laka laa sharika laka labbayk li wuyu nee na <laughs> naan labbayka wuyu naa la comme que yonent yonent yàlla Ibrahima alayhi la borom bi ne woon wooteel ci aj nit ñi dinañ la wuyu borom ku mu bëgg mu wuyu dina la wuyu waaye nag di aj si comme alal ju xaraam la fi indi. naan labbayk allahumma labbayk naan wuyul naa la sama borom di talbiya ko <laughs> am kaddu gu naan ko laa labbayka wala sa'dayk <laughs> wa hajjuka mardudun alayk <laughs> laa labbayka wala sa'dayka kas bu ko xaraam wa rahilatuka haram wa thiyabuka haram wa zaatuka haram irji' mahjur <laughs> wa abshir bima yasu'uk <laughs> hadis boobu dane gaa ji danaan labbayka allahumma labbayka ay waay labbayka waay labbayka wuyu naa la borom bi wuyu naa la de am benn kàddu bu naan ko eh yow kenn soxlawul sax wuyu laa la bay ko te bien venu ici naan ngay ñëw di di met n'est pas bienvenue pour toi la ilaha illallah <laughs> loolu garaaw na <laughs> kooku de bu ko déggoon moom la ilaha illa allah laa bayka waa sandayka laa wax ten taga teg ta way sa ba den daataa tëllëx sox amoo ko fi jagal xajju ga sa sa sa sa aj yépp la du mabruur kenn la nangulul dara doxil fële aywa doxal fowi même lu dul nga delloo sa alal ju yées yi ah ko sa aj dañ la koy delloo dañ la koy rejeté rejeté hanbali yi naan aj moom de toute façon bu alal ji baaxul kenn du ko nangu waaw de toute façon kenn du ko nangu da ngay sonal sa bopp waaw léegi <laughs> kon loolu lépp c'est pour dire gravité wu quand même di utiliser alal ji baaxul ndax yàlla du nangu lu dul loolu moo tax ñu ne loolu la comme que yàlla du nangu lu dul lu loo jëlee lu tey du ko fi def donc ajumuur dañu ne bon dañuy xool rek affaire bi est mbir mi ci bokk affaire bi la bokk ponki aj ponki aj lan la alal ji ci la wala déet euh, ah yow xamoo luy ponki <laughs> ah, xam naa dama doon déglu kay <laughs> damay yàqaleel <laughs> ah, ponki aj <laughs> daa am mbir yoo xam non dañ koy xam mu jeex boo tëddoon di nelaw sax ñu ne la pëkk pëkk eh fay waaw waaw lu ma may yeewee nii <laughs> baatab géréer bi <laughs> bu ñooñoor bi ñu ne waaw luy ponki aj ci saasa war war a wax booy tëddaat nga tëdd al mooy at al yéene yéene ñeent la ñeent kese la aj yéene <coughs> tawaaf al ifaada wër kaaba hein ak li nga xamante ne mooy as-sa'i <coughs> bayna safa wal marwa dox bi ngay dox diggante safa ak marwa ak wuqufu yawm arafa ak taxawaayu arafa loolu mooy ponk ak xanaa mais muzdalifa nag ma ne muzdalifa min al waajibaat <laughs> al mabitu bil muzdalifa jama loolu loolu ci kii la bokk ci ci ci xam nga ak aj aj dafa spécial aj ngay gis yeneen mazhab yi ñuy wax naan waajib ak ruknu sinon ñoom benn lañ waaye bu dee ak buñ nee ruknu loolu mooy piliers yi mooy yi nga xam ne ñooy ponk yi waajib nag pilier ku ko bàyyi da koy defaat alors que waajib ku ko bàyyi manoo ko defaat loolu da ngay rendi dara da ngay rendi gàtt voilà loolu la <laughs> kon <laughs> par exemple jamaa bu la rawee mooy da ngay rendi alors bu dee arafaat moo la raw mooy loolu arafaat moom da koy defaat rek waaw foog nga ñëw mais comme que weesu na <laughs> ça veut dire que <laughs> aj day di ñëw da ngay ñëw at <laughs> waaw ndax sa aj parewul kon mu ngi noonu <coughs> léegi kon loolu lépp ñoom dañ naan waa jumhur waa nañ xool est ce que loolu ci la wala déet daa bokk ci ponk yi ponk yi lim nga leen est alal alal ji mu ngi ci ñu ne déedéet ñu ne kon mooy waa ji waxuñ waxuñ ne aywa dañuy def ñu ne ko defuñu l'apologie du de de de luubal alal ak alal ju xaram nga koy jaamoo yàlla déedéet déedéet ñoom ñu ne comme que bokkul ci ponk yi mooy dañ koo tere dafa xaraam képp ko def def nga bàkkaar bu rëy waaye nag est day tax ñu ne ajam baaxul alors que waa ji na armal bu baax yéene na tawaafam baax na léppam baax na ponk yëpp rek na ko waa ji baal yi def na lépp lu ñuy def aj est ce que dañ naan ko sa aj baaxul dañ naan ah ajam baax na waaye nag def na bàkkaar bu rëy rëy rëy ba mu jëlee alal joo xam ne daganul di ko utiliser ngir foofee waaye daal waxu Hanbali yi jar naa bàyyi xel voilà kon ndax borom bi daal daa teey te du nangu lu dul lu teey léegi nag boo seeraxee rek lu teey waaw kay koo sarax bu teey boobu nag la borom bi nag di nangul borom Qaabil ndax moom la waxoon eh, Qaabil ak Haabil innamaa yataqabbalu Allahu min al dëgg dëgg ñi yàlla di nangul mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi ragal yàlla dëgg dëgg kon eh, kon yàlla li muy nangul mooy eh, ki nga xam ne lu teey la joxe waaw wan nag am yitte gum ko jox moo tax mu ne bi yamini beneen bi ji kaffu rahmaan ci tenku ar li nga xamante ne moo fees dell ak yërmande moo la koy nangul daal di la koy fulandi waaw summa yurabbiha ngir boppam déedéet mu ne li saahibiha ngir ngir saahibe ngir borom te saraxe sarax ba yow na sa yéene sell rek waaw na sa yéene sell comme ni kenn ci yéen bi yare as moolam ba mujj toll ni ba màgg kii nag sarax bu daw la toll ni tàndarma borom bi dina ko fulandil la fulandil la fulandil ba mu nekk loo xamante ne allahu akbar ba mu nekk loo xamante ne day toll ni montagne waaw boo ñëwee fekk affaire ba ah mel ni montagne waaw ndax rëy ndax ñi nga xam ne ñooy dépenser moo tax suñu borom ne masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaa'ifu liman yashaa wallahu waasi'un aliim waaw mu ne masalu alladhina yunfiquuna misaalam ñi nga xam ne dañuy dépenser amwaalahum seen alal yi fi sabilillahi ci yoonu yàlla yàgg nañ fi wax loolu kamathali kooku misaalam mooy habbatin ab pepp boo xamante ne nii moom la nit ko ji ba mu ko jiwee am batat mu daal di sax màgg daal di pousser sab'a sanabil juróom-ñaari ay gupp fii kulli sumbalatin gupp bu nekk épi bu nekk mi atu habba mu nga am li nga xamante ne nii téeméeri li nga xam ne mooy pepp wallahu te borom bi nag yudaa'ifu mooy fulandil li man yashaa ko soob wallahu wasi'un mooy borom bi mooy ki yaatu alim mooy aji xamaa kon <coughs> kon nag affaire baa ngi noonee kon nag yal na nu borom bi may daal fagguteef gu dagan waaw ta xam nga am na ñoo xam ne seen fagguteef dina dagan mais fañ koy dugal foofu lañ ko yàqee waaw ñu def ko ci lu xaraam wala ñu def ko foo xam ne dagan na waaye xududun nafs dugg mooy cëri bakkan ñu koy def ngir di man na gaa yi bu dul woon man xam nga budul bu woon man man man yéen cib bu dul man ngeen torox wal iyaazu billah waaw waaw nangam ak nangam di ñaaxaate loolu nag baaxul waaw ndax loolu day yàq jëf moo tax bi waxee aaya bi loolu la ci teg alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'uuna ma anfaqu mannan wala adha summa laa yutbi'uuna maa anfaquu mannan walaa adan lahum ajruhum 'inda rabbihim walaa xawfun 'alayhim walaa hum yahzanuun waaw moo tax mu tegi condition ne ñi nga xam ne dañuy dépenser seen alal yi ci yoonu yàlla te du ñu toppale seen dépenser la ñu dépenser man nan di ñaaxaate bu dul woon man mooy yi ñu wax sànk walaa wala cim kenn manu fee lekk ba suur ay wa téeleen lépp lu ñu taaj dem ba koy lekk rek ngeen laara bi naan ko jëlal ma man naan ndox walla iyaazu billaah wax ja ñaaw na waaw waaw lépp luñ nar a lekk rek ngeen ñëw ne ko dërëx <laughs> waaw lu ñu taaj lu ñu taaj rek ngeen ne fiir ngeen ne firij <laughs> faraj ay bët bu ma ko lekkee sax yàlla na may jig jël leen acca yàlla jox leen déet yàlla kay joxu leen <laughs> loolu moom yàlla joxu leen <laughs> ndaw si walla paa bi <laughs> wala waa ji yàlla joxewu ko yow kay waaw il faut kon nga yii nii yëpp mu dàqu ci li ngay joxe bu ci ñaaxaate bu ci wax waxul lor bu lor kan koy jox ba pare door koo jox waaw bokk na nag ci lor yi dem ci maaman bi nga xam ne mamul tus <coughs> mu digal la sarax yow premièrement sa yéene sarax bi baaxul waaw benn buxaabakat boo xam ne kàccoor la moo la ko wax naan la boo bëggee say ay ah, sa doom yi walla sa kër gi ni mu ni mu tànge fan yii problème yi am sa diggante doom yeeg yooyu daal ah, ganaar gu xonq cur benn melo rek waaw boo amee bu weex tàll it baax na waaw <coughs> boo ko jëlee boole ko juróom ñaari puso <laughs> juróom ñaari guro ak juróom-ñaari petit cola nga fekk euh, taaliba boo xam ne ab puni la nga daal di koy jox te bala koo jox na nga ko yëngal ci sa bopp bi bu nekk juróom-ñaari yoon waaw ngir mu yóbbaale sa ay waaw nga jox ko nag ne ko am yàlla jox la xam nga ne wax wu dëgg de loolu moom yàlla joxu ko wal iyaazu billaah loolu moom ah taa eh, tàccoor bi nga xamante ne ab taaxuraan ab kii la maaman bi nga xam ne manu dara moo la ko wax xam nga ne loolu yëfi shaytaane la du yëfi yàlla kon nag mu ngi noonee da ngay fexe da ngay dépenser loolu lépp bu ci bokk boo ko defee ah ñooñee nag la lahum ajruhum dinañ am seen pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim te amul lu ñuy tiit wala hum yahzanun te amul lu ñuy jàq lu ñu ragal fi ñu jëm waaye du ñu jàq liñ bàyyi seen gannaaw borom bee leen di defal ak dal te dina leen nangul ba pare hatta takuna mislal jabal téel leen la ñu saraxe di leen ko yokkal mislal jabal loolu moo tax nit ki day ñëw yow qiyaam borom bi présenté ko ay jëf yoo xamante ne day jàpp ne moom nag kañ la jëf jëf <laughs> mu ngi nettal mel noonu ci xadiis <laughs> <laughs> man na ba si jëf lu mel lii nii waaw fàttalakul yaa ko jëfoon de waaw ndax borom bi lu la nga jëf la lay bàyyee waaw moom Karim la Jawaad la <coughs> ku te ku ku ku ku tabe la ku mooy borom teraanga waaw lu la nga def la lay fay déedéet borom bi ëppale na ak boppam ak loolu ci teraangaam la lay tibbal kon nag li lépp di ñu wan ne kon ah bunt bi li muy màgg màgg hadis bi li muy gën kii mooy na nekk lu dagan waaw. manoo di jaamu yàlla ci lu xaraam teg ko ci lu xaraam manu nee nekk boo gisee ñu bari naan eh, eh, man de gars jaaxal nañ ma <laughs> gars dañuy wax fi diine yooyu mais seen affaire yi jagu parce que ah, dañoo war a seet li ñuy dund fan lañ ko jële waaw bari na lu la waay di jooytu man daal sama affaire daa mel lépp tëju ko wax lépp lépp lu ma nar dugg daal bu ma ci duggee daa mel ni man lay xaar bu may dugg muy yàqu <laughs> gars yi en général ci maaman bi moomul tus la ñuy dem <clears throat> mu leen di nax rek lekk seen alal yow yow yaa ngi sonn sa alal ji nga jot a dese di ko war koo kolkolaan maaman bi daal di ñëw lekkal la ko ndax yim lay digal yoo xam ne ay caaxaan la waaw moom lañ gën a gëm <laughs> buñ demee ci maamaan bi ba xam ne maamaan bi saay manul dara ñu door a ñëw waaw saas <laughs> man de affaire yi jaaxal na sama mbir yi daal daa mel ni sama yëpp tëju fu may nër ci affaire waaw moom amul benn ñaan boo ma ci war a defal wala nga dugal ma listixaara te listixaara maa man bi danaan la moom da koy def <laughs> te listixaara du dara ku nekk man nga koo defal sa bopp Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu nee na yonent bay saa saa dañu doon jàngal salaatul istixaara muy ñaanuk istixaara comme nim ñu doon jàngale saar ci alquran wax ñu boo demee ci sax kii nu mu tudd Hisnul Muslim la citadelle du musulman mu ngi foofu nga xool ko nga def ko voilà waxuñ la nag nit koo yaakaar ñaanam mu ñaanal la loolu moom loolu am na waaye bëgg jàpp ni ñu koy waxe ay ñoom diw kese ko mën a def te balam koo def war naa fanaan ak nangam ak nangam ak nelaw ñam dugg xalwa nangam ak nangam ma ne yooyu yéena ko ci boole ay war a gént ak yooyu yépp seeni affaire bopp la loolu lam yunazil bi mam lam yunazal bihi sultaana boroom bi wàccewu ci benn preuve ci li ngeen di wax voilà kon nag affaire yaa ngi noonu quoi kon affaire yi eh, nañ delluwaat ci suñu borom yi sellal suñu yéene ginnaaw bañu utee fàgguwin wu dagan ginnaaw bañu utee fàgguwin wu dagan ginnaaw fàgguwin wu dagan waaw fàgguwin wu dagan kon nag loolu nañu ci bàyyi xel ah, jaamu yàlla day tegu ci lu dagan waaw moo tax képp koo xam ne day ubbiloo jaam yi bunt xoroom day wax lu ko neex wal iyaazu billaah